moom gañe nga moom mais du mais du kooku yaay la bintul Haaris al Hilaaliya alors que kii Mustalaqiya la waaw aywa seetal keneen bon Hafsa moom bintu Umar la Sayyidatu Aisha bintu Abi Bakr bintu Khuwaylid kon ñoo ñëpp moom Zaynab bint Jahshin Ummu Salama waaw léegi Umm Salama Hind bint Abi Umayya kon du kooku i Safiya kooku moom bint Huyayla ibn Akhtab waaw waaye moom yéeme woon na moom waaw Huyay ibn Akhtab moo doon bàyyam Huyay ñi kàccooru yahud boobu nga xam ne moo créé woon ghazwatu kii xandak biñ leen génnee Medina ñu mer dem fële tabu du fee Xaybar def fa QG nag ngir xeex yonent bi alayhi salaam moom Huyay ibn Akhtab ak mbokkam yu yées ya mooy baayu Safiya waaye waaye yaay Maymuna moo ne woon Éthiopie non kii doomu Abu Sufyan bi <laughs> waaw doomu Abu Sufyan kooku doomu Abu la <laughs> non du kooku Éthiopie kee nekkoon na fa yaay Ummu Salama demoon na Éthiopie waaye mooy Ramla bint Abi Sufyan du kooku de kooku doomu Abu Sufyan la sœur Muawiya la mook Muawiya ñoo bokk ñoo bokk baay ak ndey du kooku de waaw ummu habiba déedéet kooku mooy Ramla doomu Abu Sufyan la waaw doomu Abu Sufyan soxnaa yonent bi la woon sallallahu alayhi wasallam kii mooy hmm, kan Maariya Maariya al-Qibtiyya nga naan lan non tam Maariya te Maariya soxna de voilà euh, jaw euh, bon liñ naan soxna quoi non kii mooy Juwayriya xamoo ko Juwayriya xam ngeen ko kooku yaay Juwayriya bokk Juwayriyatu bintul Haaris ibn Abi Diyaar voilà baayam moo doon sanguwaa ñii te ginnaaw xarit yi la ko yoneen saa sam denc <laughs> prisonniers yi ñu jàppoon ci ñoom ñëpp ñu libéré leen parce que dañ ne eh comme que yoneen saa sam denc na ko moom ah ñun nag nekk fi di yorati ñoo xam ne. ay goro yonent bi ay saa saa ñu leen di jàpp prisonnier bàyyam ñëw tuub ay ñoom ñu tuub voilà Abi Dirar buur la woon genre buur la woon voilà sa la princesse Douayriya était euh, la l'épouse elle était la femme l'une des femmes du prophète sallallahu alayhi bint al ibn Abi Dirar al léegi waa waa Baghazi nag dañu ne xare bi foofu la amee woon abwaabu waatun ushayrun thumma ghazwatu safwanin wa badru qitaalin ma sulaymi himmi wa qaynuqaa'un sawiqun ba'dahu ghatafaanun thumma buhraanu uhdun waqatul ghumami hamra nadirun riqa'un maw'idun ma'dumatun muraysi'u mu ngi noonu muraysi'u muraysi'u loolu mooy ghazwatu banil mustaliq la Maodo wax alayhi maliki <laughs> voilà ñoom dañu naan fii la moo la imam Ishaq bi muy indi affaire bi ghazwatu banil mustaliq fi la tuddi affaire yii nii yëpp loolu la waa ahlu siyar yi waa maghazi di wax mu ne moo kii ne imaam al-Hafiz ne was te ñoom nag seen wax ji wa sayati qariban dina ñëw lu jege fii xadiisi jaabir maa yu ayidu xadiis naa jaabir luy dëgëral ne ñoom ah daa ni loolu la woon tamit de <laughs> <laughs> <laughs> waaw waaw waaw waaw waaw akbar kon lii daal en tout cas mu ngi noonu bu dee ghazwatul Muraysi' la parce que alhamdulilah mooy ba ñuy jotee benn koo xam ne ajir la Seydina Omar benn kiiwam boo xamante ne nii moo ko salarié woon bokkoon ci Banu Ghifaar waaw koo xamante ne nii Jahjah la tuddoon Ibn Mas'ud loolu boo demee ci siiratu Ibn Hisham al imaam Ibn Ishaq mu ko fay tudd moom moo joteeg benn waay ci waa Ansaar di Sinaan ibn Wabr al-Juhani moom it mawlaa la woon xaliifu waa Bani Awf ibn al-Xazraj ci ndox ma ñu daal di jote nag daal di xeex Juhani bi woo waa Ansaar ne yaa ma'shar al-Ansaar yéen waa Ansaar ñëw leen dimbali ma jax-jaax woote ne yaa ma'shar al-muhaajiriin yéen muhaajiruuna yi ñëw leen dimbali ma Abdallah ibn Ubay daal di mer nag bi mu déggee lool fekk am mbooloo ci naafiq yaa ak moom waaw sauf que Zayd ibn Arqam mu ngi seen biir toog <laughs> nekk ab jeune koo xam ne ku xaw a ndawe waaw mais euh, moom fekke woon na mooy euh, euh, majeur woon na mais dafa ne woon jeune lool parce que dangay xam ne Seydina wa Mawlana Zayd na Arqam li mu njëkk a fekke ci xare yonent moo doon xandaq yeneen yi dafa tuuti woon quoi voilà yeneen saa saam daa jàppoon ni ñii dañoo tuuti mu delloo leen ne leen déedéet mais li njëkk a fekke mooy xandak muy ghazwatul ahzab léegi loolu la lii di wax parce que Muraysi'u euh, euh, liñ doon wax sànq wa Qaynuqa'un sawiqun ba'dahu Ghatafanun thumma buhranu Uhdun waq'atul ghumami hamra nadirun riqa'un maw'idun ma'a dumatin muraysiyan wal ahzabu la tanami mooy loolu par exemple loolu la imaam ibn al-Hafiz ibn wax ne li njëkk a fekke mooy xandaq waaye bu dee ne muraysiyan moo jiitu parce que loolu wute la muraysiyan kañ la am say <laughs> say loolu laay bala nga maa wax la nga ma doon wax <laughs> muraysiyan kañ la am c'est pas consensus imam nisab par exemple moom après ahzab la ko indi voilà ghazwatul muraysi ginnaaw ahzab la ko al imam euh, ki nga xam ne mooy ibnu ishaq ibn yasar rahmatullah ñoo ay ghazwatu di qarat yooyu yëpp romb na après moom ci la door a wax ne ci la ghazwatu banil mustaliq bil muraysi san fi sha'ban sanata sitt waaw moom Euh, noonu la ko waxe moom gi nga xamante ne mooy al imaamu imaamu ahlil maghaazi al imaamu ibnu Ishaaq waaw alors léegi euh, mu def léegi boo euh, léegi bi kiy waxee loolu kon ta ta foofu daa bari walay xew-xew nag mooy ghazwatu kii banil mustaliq dafa bari woon ay xew xew ci la euh, kii amee woon mooy xaadisatul ifki ak yooyu léegi bon ci gàttal sa waay ne ah eh, eh, eh, Abdallah ibn Ubay bi mu yëgee ne loolu am na waaw këccoo nañ ci mi koo xam ne aliyewu waa waa waa mooy bon moom sax rifaar yi la mooy bokkul sax ci waa muhajiruna mais sauf que Seydina Omar moo ko salarié ab booyam la mu koy lëgee kële Juhani bi moom ci waa waa kenn ci waa Xasraj moo doon mooy allié waa Xasraj lañ bi ñu woowee ku nekk euh, euh, la ñii ne waa Lamsaar woo woo fii muhajiruna Abdallah ibn Ubay daal di mer fekk mu nga fa mbooloo man naafiq yow waaye Zayd ibn Arqam ne seen biir mu ne aw qad faaluha def nañ loolu këccoo na ñoom waaw yéen a ko def yéen a leen may lii yëpp ci gàttal yéen daal ñu nag ñu doye di ñun daal ñu nag waa ñun waa Medina ak ñoom daal xam nga lan lay niru mooy la misaal ba doon wax rek waaw mooy li adage bi naan sammin kalbaka yàqul waaw engrais ton chien il va te dévorer en premier wolof di ko waxe nan yapalal sam kuy buy daaj mbëkk yow la koy njëkk tëgg <laughs> walla yaasimila waaw boo boo yaree sab xaj ba baax fii mu ne balaa matt yeelu kenn sab yeel lay njëkk a xàmb <laughs> lii daal mooy loolu rek waaw yapalalam sab kuy mu ñëwee lekk la waat naa ci yàlla laa wax ne bu ñu delloo Medina ki gën a tedd gën a génn ki gën a doyadi waaw après nag mu mu mu mu mu naan gaa yi ñoñam yi yéen a ko def hada ma fa'altum bi anfusikum ahlaltumuhum biladakum wa qasamtumuhum amwalakum ama wallahi law amsaktum anhum ma bi aydikum la tahawwalu ila ghayri darikum ha ibn salul al munafiq al khabith mu ne waaw yéena ko def yéena leen permettre may leen ubbil leen seen dëkk bi waaw siddoog ñoom seen alal yi wat naa ci yàlla bu ngeen téewoon li ci seen loxo dinañ toxu jóge Medina dem feneen waaw waaw moom la gis nga idée bi moom la nationaliste yépp yor ci réew mu ne ñu naan non dañuy gis étranger bu bu bu kaawam baax da di neex daleen di naqari parce la loolu defuñ tous nekk fi waaw léegi nag bépp problème bu am ci réew mi ñu ne ce sont les étrangers ah ce sont les étrangers waaye tout ça c'est le problème de de de longue date des des politiques de longue date ñoo leen fi ubbil problème d'insécurité de la France ce sont les étrangers problème de ñàkk am liggéey ci pour les Français de chose c'est pour les étrangers lépp c'est les étrangers gis nga mooy képp ku xal ku mel noonu naafiq bi mooy nim idée ngay am waaw da ngay gis ba ñooñu même ñi tekki ñi nga xam ne dañoo réussir ci étranger yi dañ leen di bu ñu leen gisee dañ leen di mere waaw ah ñu ngi nii di dawal ay Porsche ci réew mi waaw léegi après après amuñu droit di dawal Porsche lu tax ngay yow en tant que jullit ngay rëyal mayu yàlla ci sa mbokk jaam ni yow waaw xoolal fii Saoudia gi nekk. waaw wala ces étrangers ces yi nga xam ne ñëw yor ngan di immeuble yu toll nii nangam ak nangam c'est pas normal yow lan ngay réyaléeg nit xéewalu yàlla bu mu defal sa mbokk ab jaam ni yow nga jàpp ne dafa réy quoi yow yaay maye wala yàllaay maye ah yow yaay séddale ahum yaqsimuna rahmata rabbik est ce ñooy séddale sa yërmande baam nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayatid dunya boroom bi nee na man maay séddale lépp lu ñuy dund lépp lu ñuy am ci suuf maa koy séddale du keneen ñooñu gëmuñu dogal gëmuñu tus seen fii qulubihim marad bu dee ay jullit lañ façon Abdallah ibn Ubay yi moom ñoom amuñu xol ndax seen xol yi dee na bu yàgg waaw moo tax idée yooyu ay idée satanique la képp koo am na la leer ne waaw wolof yi toog waaw ñun daal waaw ñag yi yow bu agression amee ñu ne ñag yi la waaw waaw gi bari agression yi ñoo xamante ni agresseurs yi fii lañ nekk ci nekk ay coxeur sant kaw ak dóom ak njaay ak fekk di agressé gars yi semer le trouble et le désordre ci réew mi ngeen ni léegi ce sont les ñekk hein hein papu wakka mbamba bi nga xam ne moom xamuñu sax moo la ñu ne moom la quoi jóge fële ca Nigeria wala ci ci ci ci euh, euh, euh, Afrique central bu ci amee am na ci mais ñu ëpp ma ne sant yi ma wax léegi lañ yor ñooy sama le teri le désordre ci réew waaw bu sénégalais yëpp bàyyi woon ak càcc càcc jeex Sénégal <laughs> loolu la sénégalais yëpp buñ bàyyi woon ak càcc dootoo déggati sàcc biir Sénégal waaw yooyu yëpp yi fi caaxaan la te lool damaa joxe sànq exemple France mooy ñu ne tamaa moo tax ma wax ne yii ku nekk rek am na ay façon wax ci yooyu nga xam ne idée iblis la waaw xeebaate ana xayrun minhu adama mii nga naan ma sigootal ko maa ko gën lu tax parce que da nga maa bind ci safara moom nga bind ko ban te ban safara moom ko gën moom mbir mi mel ni moom lan mooy da maa bind est moo bind boppam yàlla bind yow lu ñuy solo léegi mu ne gaa yi yéen ko def wala lu mu ngi nii voilà après wax fa ay waxi kàccoor yépp léegi sëy naa kii ne ah Zayd na bi mu waxee lool ma daal di dem ci yonent bi alayhi salaam di koy xabaare xabaar bi fekk fa naa Omar radiyallahu anhu Seydina Omar bi ma waxee ba pare nettali yonent saasam Seydina Omar ne yonent saasam muur bihi Abbaad ibn Bishr ne gis nañ ko fan yee ba def ni bis gis nga xadiisam hein ni digal la ba def ni bis fal yaqtul yoneen saa salaam man Umar maa lay wax digalal Abbaad ibn Bishr mu daal di rey Abdallah ibn Ubay mu yées mii di wax wax ju mel nii yoneen saa salaam ne ko ah Umar nan lay demee fa kayfa yaa Umar idaa tahaddatha an-naasu anna Muhammadan yaqtulu ashaabahu waaw waaw Umar nan lay demee bu ma defee lool nit ñi di di di daf gaa yi bu boobaa noon yépp l'islam bi la ñuy xool di xool loo xam ne jàpp nañ ni ñoom nee nañ faute la wala lii moom c'est grave boo tax gisoo bu ab imam wala yu mel noonu buñ nee daa def dara ni ko gaa yi di pomper ci médias yi di ko yëkkati parce que ñoom lañ daaj bët moo tax képp koo xam ne da ngay jàngale ci diine wala ngay wax yor statut dara ci diine war ngaa faire yow mille attention yaa ko war a gën a def te ñeneen ñi parce que yi dañuy jaay ne xaalewuñ la mais seen lépp ñun la ko braqué ci yow waaw fii ne buñ génnee gis benn imam buy tux imam bi muy tux te pourtant dinañ gis ay jullit yuy tux mais kii mais imam bi c'est l'imam quand même waaw waaw wala imam boo xamante ne nii bi jaay ne moom jëmp la euh, daa de bokk ci temps bi génn dem plage yor euh, kii yooyu ñuy surfer quoi waaw daal di teg ci plage bi teg tokk ci vagues yi di kii gay xoolal imam yow <laughs> mooy yooyu xam nga nekkul loo xam ne dañ naan la daa xaramtu mais dafa am yoo xam ne mooy da ngay dégradé da ngay xaw a wàcc quand même dayo biñ joxoon statut boobu ngay wàcc moo tax boo nekkee yenn yi amul lu neex def waaw non non Seydina Omar na waxal Abbad ibn Bishr yoneen saa sallam mu faat naafiq bu bon bi ah yoneen saa sallam ne ko Omar lan ngay wax bu nit ñi naan ah eh, walla rek Muhammad da leen a woo ba ñëw mu jàpp leen di leen faat par kenn kenn <laughs> loolu la gaa yi di wax di ah gaa yi loolu la ñuy wax moo tax mu ne ah moytul waaw léegi nag euh, ña fa nekk nag ci waa Ansaar kilifa yi nekkoon ak yeneen saa salaam ñu ne ah yeneen saa salaam asa an yakuna al-ghulaam qad awhama fi hadiisi amaana xale bi moo juum ci nettaleem rek te jàppul walam yahfaz ma qaala rajul waaw te jàppul li Abdallah ibn Ubay wax rek mu jàpp na leneen la lool nag dañ koo defoon ngir daal di aar Abdallah ibn Ubay ak di ko defaan ndax jàppoon nañ ne kilifa la moom du wax lool ana waaw léegi nag <laughs> ci la yeneen saa salaam nag ngir bañ ñu bañ a nekk ci xare bi ñu jóge noonu fekk seen xare bi jeex na ñu nekk ci polémique yooyu mu dox loo leen heure boo xam ne dootuñu woon dox dox leen leen gaa yi cadence bu métti gaa yi sonn yeneen saa salaam avancé gaa yi kenn taxaw mais bi ba ñu àggee dañoo sonn fa njëkk a dal dañoo sonn ñépp xaram di nelaw <laughs> waaw Allahu akbar waaw. léegi nag bi nga xamante ne xam nga ci la doom ji ne woon yeneen saa salaam dégg naa ne da ngaa bëgg a rey sama baay muy Abdallah ibn Abdallah ibn Ubay ibn Salul ne ko boo bëggee bu dee loolu nga bëgg wax ma man mii maa lay maa lay daggal boppam indil la ko maay rey sama baay indil la boppam ci sa kanam yow yeneen saa salaam ngay gis. mais bul digal keneen bugguma keneen rey ko ci kaw suuf ci jullit ñi ndax bu boobaa duma man a gis ki rey sama baay di dox ci kaw suuf may bàyyi noonu mooy tem ma rey ko te bu boobaa jullit laay rey bu may dee di dem sawar kon bu dee da nga koo bëgg a rey bàyyil man wax ma man doom ji maa koy rey ma rey sama baay indi boppam ci sa kanam yooyu saa sam ne ko déedéet waaw bëgguma koo rey dañuy nekk ak moom rek ci jàmm ba ni yàlla dogal Allahu akbar waaw <laughs> Allahu akbar léegi <laughs> bi aay yi nag wàccee nag kii nag ñëw yonent bi alayhi salaam daal di jàpp ci nopp Seydina euh, Zayd ibn Arqam yi ne ko yow <laughs> ne ko yow mii hada alladhi bi udunihi kii la yàlla dëggal ay noppam li mu déggoon waaw kii li mu déggoon wax ñu utal lay mag ma kii la yàlla ne moo wax dëgg gone ji ay ñëwul abdal ne ko yow mii yaa wax dëgg léegi abdallah nu bay ci lañ ko woowe moom mbooloo ma wax leen ko ñuy <laughs> ñuy xunnu quoi yeneen saa sara woo leen ngir jéggal leen ñaanal leen jéggal ñu lem seen doq ya dem gaa yëpp xam ne ñi ay kat lañ léegi nag finalement saa bu defatee dara mbokkam yi ci boppam ñooy dem dal ci kawam corriger ko yeneen saa saa ne Omar lu ma la waxoon gis nga keroog bi nga naan naa ko faat bu ma ko faatoon gaa yu bari doon nañ taxaw ngir défendre ko mais léegi nii bi lépp leeree bu ma ne woon nañ ko faat ñoom ñoon ci seen bopp ñoo koy faat te problème du am waaye nañ ko bàyyi noonu waaw waaw <laughs> kayfa tara ya Umar ama wallah law qataltuhu yawma qulta la yawma qulta li fi an aqtulahu la ar'adat lahu anif law amartuha al-yawma bi qatlihi la qatalat Allahu akbar <laughs> qala Umar qad wallahi alimtu la amru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam a'zamu barakatan min amri mais saa xam naa ne sa mbir moo ëpp barke foofu ah sama mbir moom moom bar moom <laughs> saa doon waxe kon nettali bi lii la ci gàttal wallahu taala léegi mu des lëkkaale bi mu am ak suñu bunt bi ak lu tax al imaamu <laughs> daal di ko fiy indi loolu mooy lan li tax al imaam an-Nawawi mu naan al imaam an-Nawawi kii waaw al imaam an-Nawawi alhamdulillah indi ko fi moom ci boppam daal dinañu koy wax ci alminhaj bi muy shara hadis bi kon nag li gën a neex mooy déglu boroom téere bi mu wax ñu moom nan lëkkaale bi am ak li nga xamante ne mooy lim def nii ci riyaadu saalihiin <laughs> mu ne wa fi hadiisi Zayd ibn Arqam haadaa annahu yanbaghii liman sami'a amran yata'allaqu bil imaam aw nahwihi min kibaari wulaatil umuur wa yaxaafu dararahu 'alaa al-muslimiina an yuballighahu iyyaahu liyahtariza minhu wa fiihi manqabatun li Zayd ibn Arqam radiyallaahu anhu mu ne hadiis bi te mooy suñu lëkkaaleeg suñu bunt bi nekk na ci ne képp koo xam ne dégg nga mbir moo xam ne dafa laal imam bi dafa lëkkaloo njiit bi nga xam ne moo jiite réew mi wala moo jiite gouverneur wala ñu mel noonu ak ñi nga xamante ne ñooy les grands ñi jiite les autorités ñu yor mbiru jullit ñi mu ragal ne wax ji bu ko yëgul ba war lijjanti ko man naa indi lor bu gën a loolu kooku day nekk obligation mu dem daal di koy yëgge wax ko ko ngir mu def attention ci façon nit ñu mel noonu ak loolu nan mu faj ko nu mu gën a gaawe waaw balaa daay gi ëpp loxo balaa takk takk bi di ëpp loxo waaw akbar waaw mu ne kon loolu mooy lëkkaale yi fii mooy wax jooju Zayd ibn Arqam ñëw wax fii ci bunt bii di wax baabu maa yubaahu min al ghiba bunt bii wax li nga xamante ni dañ koo permettre ci jëw mooy ne loolu mu def du jëw waaw loolu mu def jëw ju baax la mooy li mu ñëw ne yonent bay saa saam sawaay moo wax lii parce li mu wax xoolal yàq gu rëy googu ay sufaha yu mel ni ñu àndoon ak moom mën nañoo jàpp lool dem Medina daal di fay def ay mbir yu garaaw yonent bay saa saam loolu nag dem daal di koy yegge ba moom mu daal di euh, euh, régler loolu loolu daa nekkoon loo xam ne mooy li yella te boobaa lool kenn du ko tudde jëw moo tax yonent bay saa saam ci kaw loolu la fonde woolu ko ne ko ñëw woolal leen ma ko mu ñëw mu ñëw mu wax ko waa ji weddi nii waaw ba alquran di ñëw ne moom moo wax dëgg te waxul ne Zayd waroowul woon a def loolu lu tax muy wax lool déedéet da koo dëggal waaw waaw ne ay lañ waaw <laughs> naraakoon nañu waaw eh, bàyyi ko xam boobu nag mu doon wax mooy Sa'd ibn Ubaada waaw ñëw na ci at-Tabarani ak Ibn Mardawayh que ne am moom boobu mu naan waxoon naa ma wax sama baay tax mooy Sa'd ibn Ubaada waaw imaam al-Haafiz Ibn Hajar mu ne nag du du du haqiqatan du baay taxam mais mooy liñ naan comme nga nekk foo na ne naan tonton diw tonton diw ku ñëw nga ne tonton ñi ñi tolloog sa baay wala xaw kii nga naan leen tonton fekkiwul ne sa tonton direct lañu mu ne wa innama huwa sayyidu qawmin hi al mooy eh, ñi nga xam ne mooy kilifaay. ay ñoñam Xasraj waaye wa am Zayd ibn Arqam al-Haqiqi Saabit Qays mu ne ki nga xam ne mooy dëgg dëgg moom bàyyi te mooy Saabit ibn Qays looku am na euh, saxaaba la woon mu ne waaye beneen am am na am wu zawju ummihi ki nga xam ne moo doon moo dencoon ndayam euh, mooy Abdallah ibn Rawaha Abdallah ibn Rawaha nen euh, mi faatu woon ghazwatu mooy jayshul umara umara voilà Euh, fële ci dëkk ba moom ñoom Seydina Zayd ibn Haarisa Jaafar ibn Abi Taalib moom lañ ci mujje woon faat ñoom itam ci Hiraqla googu lañ demoon doon xareel euh, ba génn àddina foofule moo doon bàyyi te xam dëgg-dëgg voilà allahu akbar <laughs> waaw allahu akbar kon wallahu ta'ala alam kon loolu mooy lëkkaale bi suñu bunt bi nga xam ne lii Zayd Seydina Zayd di de loolu mooy li nga xam ne mooy li jaadu waaw yàqkat boo xam ne mu ngi wax luy yàq kenn du roog ba ba mu ëpp loxo rek nga naan waa yëgoon naa ko waaye damaa yaakaaroon ne déedéet da ñëw daal di koy yegg kilifa yi nga yaakaar ne autorité bi nga xam ne moom mën na koo faj voilà moo tax al imaam al moom de son côté bi muy sarah hadis ne. wa fiihi jawaazu tabliighi maa laa yajuuzu lil maquli fiihi wala yu'addu namiimatan mazmuuma illaa idaa qasada bi dhaalika al ifsaad al mutlaq wa ammaa idaa kaanat fiihi maslaha tarjahu ala mu ne hadis bi dañ ciy jàngi possibilité jottali mooy liñ ci wax yépp loo xamante ne jaaduwul ñu koy wax ñu ciy yëyëka yàbbi loolu kenn du ko tuddee jaxase yi nga xam ne moom lañ tere waaye tamit nañ ne ak jiw tamit lu dul ne waaja koy def da cee ja da jublu loolu moo tax lii il faut nit ki saa tout le temps imaam Nawawi doon na wax lool ci sii siñ doon gis ci affaire yooyu il faut mu nekk koo xam ne da ci yéene defar mais pa yàq voilà nasiha waaw waaye bu dee ne maslaha gi moo ëpp doole bu ko waxul la muy yàq bu boobaa kooku dara newu ci wallahu taala alam kon nag ci kaw noonu boo bari nay jàngat mais xam nga ne fii la ñuy yem parce que sinon on va pas parce que c'est c'est c'est c'est voyez faut savoir s'arrêter un moment un <laughs> moment voilà kon moo tax dañuy yem ni insha allahu taala bi li dernier hadith